waaw waxoon naa am na fi siit yu ëppal yoo xam ne moom da leen doon rey sax ba Seydina Ibn Abbas ne ko ah yoneen saa sam nag waxoon na euh, bon kenn amul droit di di di rey ci safara lu dul yàlla ñu ëppal ñooñu naan lii mooy moo ko sañ <laughs> ñooñu du ñu ay maakat na sumaan bi léegi ay maakat na sumaan ëpp nañ foofu <laughs> moo daal le schisme virus bu garaw la waaw buñ buñ mooy rien que nar yi ñuy naral moo tax Ibn Abbas doon wax te buñ sax imaam Muslim muqaddima bi qaatalahumullah ayya ilmin afsadu ñii cim ñoom rek yàlla leen yàlla ñii cim ñoom xoolal xam-xamu Seydina Ali ibn Abi Taalib ni mu màgge ak fa mu toll kam ci xam-xamam lañu yàq ndax seen kàcc yiñ ci sur bërxël ba mu waaye nag ndokk amoon na taalibe yu dëgër yoo xam ne jàppe nañ ci moom ba jottal yo lépp lu waroon a tibbe ci moom tibb nañu ko seen nar yooyu dara la ci wàññiwul waaw dara la wàññiwul <laughs> waaw l'oiseau qui vole dans les airs di naaw ca kaw area <laughs> ab crapaud ab ab ab ab ab mbott nekk ca biir foos bu tilim ba te takk te salte di ko du du ngoo ngoo kooku gis nga tëflit yooyu di tëfi ci di tëfi ci gémmiñam gi moom wattu mi laajawul la balance colombe pucc mu weex tàll ba di di xotti asamaan sa niiru asamaan ya kookoy Seydina Ali ibn Abi Taalib ñoom ñi ci biir caniveau yi nag di kacc seen nar yi jotewu ko wallahi huwa bari'un an hada wa kullu ahli al bari' an kadhib ar fenu nari chine duodécimains yi waa ahlu bayt sori nañ ko waaw ah, al imam abu jaafar ah jaafar as-sadiq al imam jaafar as-sadiq jaafar ibn muhammad mais sëriñu imaamu malik la woon di <laughs> ñoom zaydul abidin imam yooyu siit yi kawti kawti mais ñoo doon sëriñ imaamu Zuhri ak ñooñu mi ñuy gis fii sëriñ ñoom imaam Maalik yi kenn gënul woon ñoom ak ñoom Medina lañ dëkkoon Medina Medina lañ dëkkoon kadib baaxul ak woraate ak ñi nga xam ne wor nañ leen ba dugal leen ci schisme gu yées gi léegi nag ginnaaw naral yi ñuy naral Seydina Ali ibn Abi Talib ak waa ahlu bayt waa njabootam ak yeneen tamit sallallahu alayhi wasallam boobu gën a gaaw mi ne woon man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar Seydina Ali ibn Abi Talib bi bokk nañu solo xadiis boobu nee saa sam nee na man kadaba alayhi fa alayya falyalij an-nar Allahu akbar Seydina Ali nee na radiyallahu anhu yeneen saa sallam nee na képp ku ma naral dawal léegi nga duggi safara te xam ne di nga fa dugg. ñu pare foofu jàpp atharu man masha ala wajhil ardi ba'da al anbiya li sahabati rasulillah alayhi di leen saaga di leen ŋaññ jàppe loolu diine yow xattaa laanu sax di laanu ay yéefér yoo xam ne dañoo leer na yéefér lañ xattaa loolu dañ ne na bu ci bu ko bu ko bari salam ne ndax nekk siddiq ak nekk rebaatekat comme ni ñu ko gisoon fii ci Riyad bi ñaar yooyu ànduñu la'anuuna shufa'a'ahum al-qiyaama yooyu saa salaam nee na rëbbaatekat yi du ñu nekk ay ñiy ràmmuwaate yawmal qiyaama waaw xatta te yéeféer la ñu ne la loolu ndax moytul di ko rëbb saa ne ñoom nag ñu jàpp rëbb sangu saxaaba yi Seydina Abu Bakr Seydina Umar wa man duunahum Abdullah ku jegewuloon ah ñoom daal ñooy xool di sélectionné kii moo jege Seydina Ali ibn ñoo baax waaw kan kan moo gënoon a jege Seydina Ali ibn abu Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar radiyallahu ñu jàppe noon ay noon jàppe loolu diine foo leen fekk waaye gémmiñu ku gémmiñam di nàcc du wax jàmm seen gémmiñ ci toroxal dëkk ak nàcc moo tax fu ñu tudd fu ñu nekk wax yu salte yu pobelewu la ñuy wax loolu nag bi wane ñoom ni ñu mel waaw mooy vulgarisme ce n'est pas une religion waaw être vulgaire trivial n'est pas une religion gisoon nañ fii buntu tere al al al baza ñaaw la ne al foch waaw être trivial vulgaire ñoom nag loolu lañ jàppe diine waaw moo naa la imaam Ibnul Qayyim rahimahullah wax moo moo am man yéemu naa ci siit yi gis nga boo demoon yahuud yi ñuy yées yées yées nga ne leen mais religion mooy diine ji yahuud ñan ñoo fi gën dañ naan la Seydina Muusaa ak ña ànd ak moom baax nañ ba nee nañ les apôtres ñoo gën ci nit ñi diggante ginnaaw Seydina Isa ñu àndoon ak moom gis nga seen église yu bari ñoom lañ ko tuddee waaw nee nañ ña doon ànd ak ñoom taalibe mi xawaari yu ne yi ñoo gën ci ci xeet wa nga ñëw ci siit bi ne ko kan moo gën ci xeet wi ñan ñoo gën a mu ne ñi gën a bon ci xeet wi mooy ñi doon ànd ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi mooy ñoom avec <laughs> ñoom seen sëriñ yi ñi ñu yar ñoo baax seen sëriñ yi ñi ñu yar baax nañu waaw seen ñi ñuy wax seen imaam yi ak ñooñu ñoom ñi ñu yar ñëpp baax nañu waaye yoneen saa salaam nag wal iyaadu billah sax ba ñuy xalaat ba ñuy ba ñuy waxal yi rek mais ngir foo mu leer parce que gars yi dañoo polir réew mi te ñu bari ñemewu ñoo wax dëgg ji bàyyi leen noonu rek. di leen invité ci cérémonie yoo xam ne ñoom seen yu diine ñoom itam buñ xewlee ñu dem raayalante gannaaw goog te ñoom taqiya lañ ay di nëbbatu dugal basratu shiati fi qulubi kathir min an-nas le virus du schisme ñu daal di koy injecté ci deretu ñu bari ci suñu réew yi ak ci jullit ñi des faibles d'esprit ñu jaar ci ñoom minal awam ak yenn ñi nga xam ne xam nañ dara ci diine waaye seen intérêt personnel tamit ñoo xam ne en ñoom seen ñoom ni ñu mel ils sont prêts à gëm yooyu moo tax diine boo ko defee yëfu clan yow l'islam boo ko defee yëfu clan yëfu képp koo xam ne sa xol loolu la gis nga wallahi kooku moo gën a jege nekk ci waaw jàpp ne fii ki gën mooy sëriñ bi bu ci paree doomam mbaax gi mënu génn ci ay doomam xalaat seetlu ñuy xalaat ñoo ñëpp ñooñu ñoo gën a gaaw nekk ci waaw te suñu réew yi daanaka ëpp noonu la ñuy xalaate moo tax ñu naan la ah xam ne nag mbir mi <laughs> ba mu ñëwee ci kër gi ba léegi ma su génn kuy seet ku koy seet feneen doo ko fa teg waxul dëgg day expliquer nga xam ne ñoom léegi bu ñu nee côté xutbaaniya gi xutbaaniya gi daal du génn mukk ci doomi Serigne Diw Serigne Diw la woon bi mu génnee àddina kiñ ne mooy xalifaat moo doon xutbu bi moom mu génn àddina ka fi nekk moo xutbu bi loolu képp ko la ko wax wax na lu amul day expliquer wala xamul ci xutbaaniya dara wala xanaa xutbaaniya seenu kër te mooy te boobu mooy xutbaaniya gi gën a suufe mooy lan ki nga xam ne moo fi mag moo jiite loolu kese loo gisee fi gis nga ñuy xalaate ñooñu non chiites yi dañoo fekk ñu mel noonu bu ñu ñëwee dañuy fekk un terrain vraiment déjà miné quoi ah. fii moom fii moom lu ñu fi sax day gaaw jàll ndax gars yi ils sont prêts ndax noonu la seen seen ñoom en fait noonu lañuy ñuy fonctionner noonu lañ mel <laughs> moo tax suñu réew yi bu la dara jaaxal. nga jekki gaa yu bari devenir les chiites waaw <laughs> waaw waaye li leen bloqué mooy li ñu doon wax sànq li bloqué ñu bari ci chiites yi ba seen affaire bi du jàll mooy alhamdulilah ba sëriñ su bari dañoo bind xam nga moo fi naree ñëw moom fekk ay ay ay ay ay ay ay ay taalibe ay Cheikh Ahmadul Khadim nga bëgg leen a gëmloo le schisme da ngay sonal sa bopp xanaa mooy ku xamul dara dara dara ci ñoom da yow premièrement jëlal jas bu jëlal jëlal jëlal xasida bu la neex waa ahlu badri nag yooyu yëpp jëlal raaya yo lu la soob ci xasidaay sayda euh, cheikh si euh, euh, abul mahamida cheikh Serigne Touba radiyallahu ak buy dudd saxaaba yi ci ku muy commencer seen sang tagg ko siddiquhul mukabbar saydna abou bakar ñooñ la siiti di saaga <laughs> moo tax ñoom foofu dañuy am problème bu ah fii nag ay woy kii bu bindul woon <laughs> waaye ndokk pour yéen ndokk pour le chiin le le yées <laughs> xam nga ne boo ñëwee foofu foofu borom bi ñag na ko ñag na ko ñag na ko bu baax waaw dina jéem a ut fu mu dugg saa bu naree kii ñu dóor ko benn mbol da ci bopp maqaame min min xasab wala min hadid tël mu reculer waa ji dara mu jaare ci ñoom ci yeneen sentiment mais mukk mu jaar ci xasida yi parce que xam ne xasida ay Sëriñ Tuubaa yi moom bu ma ciy jaar bi isul <laughs> waaw Sayyidi Alxaaji Malik tamit jaar benn même chose waaw mooy looloo leen bloqué ci lu bari waaw yàlla leen yàlla yàlla yàgg bloqué te génn leen ci pas-pas bu yées bi ñu nekkee waaw dugal leen ci li nga xamante ne mooy njub aslahana allahu wa iyyahu ndax loolu mooy am solo mooy yàlla na allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna tibaa wa arina al batila batila warzuqna tinaba borom bi yàlla na nga ñu wan dëgg muy dëgg sa dëgg gi di alquran ak sunna gu leer nañ ala muradika wa muradi rasulika salawatullahi wa salaamu alayhi ci sa kaw namm namm ak sa namm namm yonent saa salaam yal nag ñu ko wan te wërsëgal ñu tax wërsëg la topp dëgg yonent saa salaam te doo ci xool dara loolu wërsëgu la gu yàllay joxe waaw du nguuraay kenn du juddóob kenn waaye yal na nga ñu wan neen asubul yi bifurqué jàll mele di woote ne ñu ngi ci xàll wi lañ bokk naan sax da bal ñoom ñooy xàll wu baax wi yal nag ñu wan lool mu leer nañ te nga wërsëgal ñu ñu daal di koy moytu sori ko moom mu sori parce que loolu it wërsëgu yàlla la waaw caaxaan soru am na ñu xam ne lii caaxaan la mais amuñu tawféex ngir génn ci wal iyaadu billah kon jazallahu anna amirul mu'minin wa rabi'ul khulafa ar-rashidin sayyidina ali ibn abi talib asadullah al-ghalib abul hasan wal husayn wa radiyallahu ta'ala an ahli baytil mustafa salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa radiyallahu anhum loo kon mu mer ne loolu amul dara loo xam ne sa saa sam dama ko doon dee ci di ma ko xamal yaktumuhu anin naas di ko nëbbal nit ñi bu boobaa dangaa bëgg tiiwmaal yone saa sam ne la ko yàlla yónni wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yónniwuma la lu yërmande ngir nit ñépp yaa yor nabi yu balleex yaa yor rasul balleex waaw ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu salaam balleex jottalil yaa ayyuha rasul balleex maa unsila ilayk min rabbik yow mi ñu yónni jottalil lii bu nga xam ne moom lañ wàcc ci yow dóbkee ci sa borom wa in lam tafal boo ko deful fa maa ballaxta risalata risalata yow jottali woo li nga xam ne alhamdulilah mooy hmm, euh, euh, message am léegi nga bëgg a wax ne yeneen saa sam daa ñëw am ñu mu tuuf dara moom xamal ko yoo xam ne te loo xam ne dañ naan loolu daanaka xamal la ñàkk ñenn la ko xamal moo léegi ñeneen ñi sànku. tuuma gu rëy googu wallaahi ko waxal yonent bi saa saa bi nga ko layoog moom bu la yàlla jéggaloon fii nga tuub ko bala ngaa dee kon Seydina Ali daal di wax loolu <laughs> waaw mu ne tuddal na ma surtout yore sauf amul dara lu ma doon wax nëbbu ko ñeneen ñi. ghayra annahu sauf que nettali na ma ay kàddu ñeenti kàddu waaw daal di tudd mel nii. mu ne fii riwaayatit la am na beneen riwaay boo xam ne moom la ñeel maa xas naa mu ne saa saa jagleeluñu bi shay ci lam ya'um bi naas boo xam ne wax ko nit ñi yëpp amut kaaf fa ñoom ñëpp illaa ma kaana fii qiraabi sayfi hada li nekk sama euh, euh, euh, pochetu jaasi ji nekk nii fa axraja nee na mu génn ci saa saxiifatan maktuban fiha këyit goo xam ne bind nañ ndax këyit gi lañ ci bind daa bari léeg-léeg ñii yenn yi lañuy lenn li lañuy tudd leneen li duñ ko tudd waaw laana allahu man dabaxa li gayrillah bokk na ci lañ bind foofee borom bi rëbb na képp koo xam ne day rendi leneen lu dul yàlla dem ci ndëpp yi waaw sa mbokk feebar nga ñëw naan amuñu amuñu pexe comme qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse voilà yóbbu ko koo xam ne seytaane fini la ab meer wala paa wala lu man doon mu dugg moom seen xërëm yu bon yooyu laaj leen fa ay gëléem ay nagi benn melo ay xaru benn melo ay nagi benn melo ay ginaari menn melo ay kanaaraay menn melo ngeen ñëw rendi ko ngir xërëm yi borom bi rëbb na ki def lool laana allah man dhabaha li ghayrillah yoneen saa sam borom bi rëbb képp ku rendi ngir keneen ku dul yàlla waaye wa laana allah man saraqa manaar al ard képp koo xam ne borom bi rëbb képp koo xam ne mooy alaamaat gisoon nañ man axa man iqtata'a qiila shibrin min al-ard min sab'i aradin képp ku sàcc jël suufu jàmbur fii la sa frontière suuf yem nga jëlaale mbiru jàmbur loolu mooy bokk na ci fir yi soppi alaamaat waaw fi ñuy xam ne fii la sa suuf yam fii la suuf yam nga soppi loolu ngir boole ko sam réew jël ay territoire boole sa bos wala këru jàmbur wala terrain jàmbur wala toolu jàmbur nga am loo ci jël boole sa bos borom bi rëbb na ki def lool. wala ana man laana waalida képp yàlla rëbb képp ku rëbb ab waajuram waalidahu wala ana allah man awa muhdasa wala muhdisa borom bi koo xamante ne nii dafa fat koo xam ne lu lu la def. jaasi l'islam war a dal ci kawam wala hatta fiñ naan démocratie koo xam ne daa def lu ne fàng lu ñoom gu rëy crime ay mbir yoo xam ne nit ñi war koo jàppew nga ne yaa ko fat waaw moo tax euh, ma ne la woon ñun duñu xalaat ñun ñu ëpp ci ñun duñu xalaat dañuy jël ab cité religieuse di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko tagge képp ku def lu dul noonu bu fa dawee rëcc kooku ku ko déggul yaa fatt say nopp wala boog dangaa dégluwul gaa yi wax ci suufu tànt yi aka daaneel ni ñi ñuy yëkkati di leen sarax di leen jox waaw wal iyaadu billaah nan ngay jële réew moo xam ne boroom da koo sant ngir taxawal diine nga koy tagge nga ne danga koy tagge yaa yee ndax seen ñàkk xam dara rëcc na bu fi duggee rek rëcc na la hawla wala quwwata illa billah du loolu la yeneen saasam naan Medina képp ko fa def waaw Seydina Ali ibn Abi Talib xadis bi yu nekk lu mu wax <coughs> lan la wax faman ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawma al-qiyamati sarfan wala 'adila <laughs> képp koo xam ne def nga njombe ci dëkk bu baax bii di Medina wala am ku fi def ay tojaage boo xam ca biti wala ci biir nga ñëw fat ko kooku nekk na ci kawam rëbbum yàlla tabaaraka wa taala ak malaakaam yi alayhimu salaatu wa wan ak nit ñépp ñi ci jiitu ñoo yonent yi alayhimu salaatu wassalaam wala yu yëpp topp ca nit ñu baax ñi léegi yow ngay teg réew moo xam ne dëkk boo xam ne boroom da koo tegoon ngir mu teg la yonent saasam tegoon Medina nam ko sànce woon looloo tax mu teg ko nga ñëw ne da ngay tagg dox boobee boole ci lool yow boo bu budul yaa jël salte sotti ko foofu ci sa wax ju ñaaw jooju kan moo ko def ba pare ñu jàpp lool ñu jàpp nag fii mu ne bokk na ci jaloore yi ñu war a tuddal réew moom wala gox boobu di cité religieuse boobu wallahi ñun ñun ñun dama foog ne dañ ñoo pikiir xaw ma la moo ñu dal nga gis ak nit ñu ciy tëb di di di di trans ci wax jooju loolu képp ku ñu ko waxoon dindi tur turu dëkk boobu ne la ah am na benn waay de noo fi am na benn ville boo xam ne gars yi dañuy def lu leen neex waaw buñ fa dawee du góor ci nañ ak naan bee loolu du yoon. wéy euh, la loi xanaa euh, ñëpp yemuñu territoire yi ah, xanaa mais. il suffit nag nga ne léegi nga jël réew moomu wala goxu réew boobu def ca tur nag ah gars yi nag commencé di reculer ak di wan ne ñoom ñoo ko war a sañ ak wala ah ñoom xam nañ li tax ak loolu dara lañ xamul li tax. affaire yi leer na naññ laa xam nga ne yow waxaloo yàlla yow dëgg taxulaa jóg yow xam nga ne doxaloo lu Seydina Ali na bi Talib wax sànq kenn du xamee dëgg nit ñi dëgg ngay xam yow xamoon nga dëgg mais ba ñu andee ka def loolu wala dëgg réew ma wax loolu nga commencé nag di reculer mooy xam nga ne yow doo nitu dëgg wal iyaadu billah <laughs> allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim ho <laughs> ñu continuer gaaw <laughs> la hawla wala quwwa léegi mu ne waqad taqaddama fi kitaab al ilm al imaam al hafiz hajar ba léegi rahimahullah ci al fath bi muy sharh hadith bi ci xaramul madina mu ne te jiitu woon na ci téereb xam-xam min tariq abi juhayfa ci yoonu abu juhayfa wahb ibn abdillah aswa'i moom mii moo doon yoo yoroon police saydna ali radiyallahu anhu sahaaba la woon mu ne man maa ne qultu li ali man maa wax saydna ali ibn abi talib ne ko radiyallahu anhu hal indakum kitab <laughs> est-ce que sincérité dem daa am te kii sahaaba la woon dangaa foog ne moom daa jekki rek di wax lool am na ñu mu dégg ñuy wax loolu ba affaire boobu xaw ko perturbe mu ne xaaral ma laaj ko kilifa gi waaw boo tax ay nar di nga yàgg dégg nar ba jàpp ne la mais gis nga boo amee source bi bul traversé di bu ko daajoon keneen amaana kooku yoroon nekkoon si si daa am ay kii mais mu ñëw laaj ko nag nday mbili ji nag ne ko mais danga am benn téere boo xam ne yàlla yéen lañ ko jagleel wala lu la na ah loolu daa am <coughs> léegi nee na bi ma ko waxee lool qaala laa mu ne ma déedéet illaa kitaaballah aw fahmun utiyahu utiyahu rajulun muslim <laughs> aw ma fi hadhihi saxifa wala ubbil na ko son chef la police ne ko déedéet amul dara loo xam ne man dañ ma koo jagleel man Ali lu xanaa bu téere bu ñu am téere bi yàlla bi la ñu amul beneen téere caché comme ni ko siit yi wax siit dañ ne daa am le le Coran caché waaw Coran caché boobu xanaa du pour nit ñi moo laa doon wax léegi mais ñooñu xanaa du pour nit ñi mais Coran caché bi pour ñan la léegi imaam yépp dinañ dinañ dund ba génn àddina te Coran caché bi ñoom du ñu ko utiliser wala bu ñu ko utiliser en aparté mais seen taalibe yi nag. ñoom dañuy dund ba faatu kam génération moo fi jaar ba faatu ba jeex te Coran caché boobu ñoom mënuñ ma suñu jee teg bët mais Coran caché bi non c'est que mooy façon fiction yooyu nga xam ne nit bu commencé di gëm ay affaire yooyu lu nit wax ne c'est bon c'est bâtinique non affaire bi nag da ngay xam ne am na mi yëfi jaaxaan yooyu mooy tax pas-pas yu mel nii di am Seydina naa ibn Abi Talib na ko déedéet xanaa téere bi yàlla bi wala ab compréhension ab dégg-dégg bu yàllay jox nit koo xam ne nit ko wommatul ngir boppam la ngir yàlla la ba yàlla xool lu ko neex jox ko compréhension ci téere bi yàlla bi mu joxul keneen mu ne wala boog bu amee leneen mooy li nekk sama kayit gi qaala qultu waaw Abu Juhayfa nee na Wahb ibn Abdillah Suwa'i radiyallahu anhu nee na ma ne Ali bi mu waxee lool yemuma foofu ah. ma ne ko wa fi hadhihi as-sahifa ma ne ko waaw sa këyit gi ngay wax sa pochette bi nga def ci kii bi jaasi gi noonu foofu mooy foofu ndax foofu la ko def ndax yeneen riwaay waa loolu te moo koy wan nii nii lan moo ci al aql mooy diyaat bu ñu faatee nit ñi nan indemnisation yi ni mu demee wa fikaakil asir ak tamit pour libérer prisonniers yi comment ça se passe ak wala yuqtalu muslimun bi kaafir dee sut faat ab jullit ab yéeféer am na ñenn ñu ko jotoon lim ci liñ bi passé léegi waaw moo na imaam al-Hafiz ibn mu ne wal jam'u bayna hadhihi al-akhbar boo dajalee xabaar yi yëpp xadiis yi yëpp anna as-sahifata al gis nga këyit googu Seydina Ali yoroon du benn këyit nii rek mooy xamante ne da cee ay mbir lëmës ko di ko def ci pochette fi nga xam ne jaaseem ji mu ne kaanat mushtamilatun ala majmu'i ma dhukir dafa liñ fi tudd yi yëpp mu ngi woon ci biir comme waxoon nañ ko fi saak fa naqala kullu raawin ba'da ñii dañuy nettali yi ñii nettali leneen ñii nettali lii leen ñii nettali leen mu ne bi ci watam waa siyaakan bi ci gina mat niñ ko nose indee ko Abdullah mu ne tariqu abi Hassan kama tara mooy yoonu abu Hassan comme niñ ko gisi wallahu a'lam borom bi mooy ki gën a xam kon mbir maa ngi fii ana lan fi lu fi abstrait loo xamante ne nii waa lu ñu nëbbal ñii doxuñu ko lii di rey nit ñee ko teen tamaar bi kasib ci kaw suuf sonal nit ñi te dara du ci dëgg loolu bu amoon loolu bu amoon bu seet nii di créer loo xam ne lépp ay nar yi meen pas-pas kenn du ko teg ci ay nar wal iyaadu billah léegi bala ñu jàll kon foofu la imaamul xaafiz an-Nawawi yem ci côté al al al al al al Ibn Hajar yem foofu léegi euh, mu des waaw laa yaqbalu Allah borom bi du nangu ci waa ji yawmal qiyaamati ci waaju nga xam ne moo fi defi tojaage yii adlan wala sarfa al imaamul xaafiz Ibn Hajar mu ne wala bala ñoo ñëw foofu lëkkaale mag bunt bi lu tax imaamu Nawawi indi ko fi sànq bi ñuy jàng xadiis bi wax nañ la ko mooy ci jeexitalu bunt bi waman idda xadiis bi waman iddaa ila gayri abiihi aw intama ila gayri mawaalihi fa alayhi laanatu allahi walmalaikati wannaasi ajmain laa yaqbalu allahu minhu yawma alqiyaamati sarfan wala adla waaw lii la mooy lëkkaaleem baabu taxriimi buntu xaraamal suñu buntu bi 367 intisaabil insaani nit ki di askane la boppam ilaa gayri abiihi ku dut baayam wa tawallihi gayra mooy yeneen saasam dane képp ko wootewu di askanele boppam ci koo xam ne du bàyyi wala muy askanele koo xam ne jaam la buñ goreel mu ne ma man ñi ma goreel ñii man yooyu eh, mukk man sama walaa ñeneen la ko yor mu ne kooku ñeel nekk na ci kawam rubbum yàlla ak ak nit ñi doo yonent yàlla mi saasaam ajma'i na ñoom yépp ba pare loolu benn la rëbb bokk na ñi xame kabira lu ibnu abbas waxoon radiyallahu anhuma bokk na li ñuy xame li bàkkaar bu mag la mooy moom rubbum yàlla la'anallahu ci àddina wala alaaxira ñoom ñaar te fii looloo fi am ku def lii di wootewu ah waaw saa bàyyi man kii juruma kelee na ma jur changer say papier comme niñ ko fi waxoon njoxor caw nga tudde sa bopp Nicholson waaw Jack <laughs> ah wala wala euh, Jacques Leroy <laughs> te yaa doon ñoxor caw wal iyaazu billaah tax xam ko tey moom dañ laa nga adopté amoo droit di adopté nit di ko kii noonu naan maa ko baayoog wala yow nga chargé wala nga ñëw yow jigéen jigéen sab sant daal di koy dindi complètement ci yow sa santu baay ndax bool mooy askan wa mu war a askana la dindi nga ko ci sa bopp waaw parce que t'es une nouvelle mariée ni ñu ko fi waxoon ah Diop bi mademoiselle Diop devient madame Diop Ndiaye ba pare non seulement yemul sax ñu koy wax noonu naan ko Astou Diop madame Ndiaye xam nga loolu la mën nañ ko wax noonu ngay dégg lu ñu mën a dégg la mais nga ñëw te loolu sax gënut nga ñëw euh, euh, dindi mbir yi say papier gi yëpp sa buntu kër sax ku fa jaarati poste boeg yooyu yëpp sa yëpp amatul dara lu takk ci sa baay lu nekk ci yow waaw ñenn ñi nag di jaay kii di leen kole yooyu yëpp du li gën bàyyil li nga sant daa daa wàññi dara mbëggeel gi nga bëgg sa jëkkër lan la ci wàññi nit ñi ñaata ñaata siècle de nit ñi di bëgg seen jëkkër yi bu baax te kenn soppiwu ci li nga sant lan yow fii ma ne yaa leen gën a bëggoon seen jëkkër yi ñi nga xam ne soppiwu ñoon wal iyaazu billaah ba pare nga tàbbi ci loo xam dañ koo xaraamal oh baal caaxaan way <laughs> voilà loolu la ba pare mu ne yawmal qiyaama nag bu fi ñëwee laa yuqbalu laa yaqbalu allah borom bi du nangu minhu ca waajoojee yawmal qiyaamati bi sub ba muy nangoo jëf yi ak ñàkka nangu sarfan wala adlan léegi léegi loolu moo ñu indi fii imaamu alxaam xajar mu ne waxtu li fa fii tafsiirihima fa inda al jumhur as-sarf al-farida wal adlu an mu ne nag ñaari kàddu yooyu sarf ak adl boroom xam-xam yi wuti nañu ci nan lañ koy tekkee mu ne jumhurul ulama rahmatullahi alayhim dañ ne as-sarf loolu mooy farida mooy du ñu nangu ci moom benn farata at la mooy naafila naafila lii rëy na mooy lii tëkk gu mel ni mooy bu ko yàlla fayee lii loolu mooy lii ñoom ñëw rek lii moo koy dal wala bu dee da koo daganal ne waaw xam naa lii mais man lii la damay man damay def ba mu neex ma lii laay damay changer damay kii lala kooku yéeféer lii wa koy dal ci xaqiiqaam waaw waaw Allahu akbar te tamit dañ ciy jàng ne possibilité rëbb koo xam ne ku jëf lii comme nañ ko gisoon ca buntam mais pas di ñëw naan yow monsieur Ndiaye rëbb naa la yow monsieur Thiaw rëbb naa la déedéet <laughs> déedéet déedéet ku def lii comme la Ibn Mas'ud waxoon lu ma lu ma tere ba du ma rëbb ku yàlla rëbb te mu ngi ci ku yeneen saa sam rëbb yàlla rëbb ko te mu ngi ci téere bi yàlla bi ndaw si na ko é eh, man jàng naa ñaari côté téere eh, alxuraan yépp te lii ngay wax newu ci <laughs> dellul foofee wallahu ta'ala